mu ngi tuddoon Zayd ibn Sahl ibn al-Aswad ibn Haram ibn Amr ibn Zayd Manaat ibn Amr ibn Maalik ibn Adiy ibn Amr ibn Maalik ibn an-Najjaar al-Ansaari al-Xazraji noonu la tuddoon moom Seydina Abu Talha loolu mooy dàkkantalam te loolu la gën a siiwe sinon Zayd la tuddoon di doomi Sahl Sahl di doomi al Aswad Aswad di doomi Haram Haram di doomi Amr Amr di doomi Zayd ibn Adi Adi boobu di doomi Amr Amr di doomi Malik Malik di doomi an mi nga xam ne moom lañ leen di askanale di leen wax an-Najjaar yi ñu bokkoon nag moom Seydina Abu Talha Zayd ibn Sahl ci waa Xasraj moo tax ñu waa al-Xasrajiyu al-Ansaariyu Xasrajiyu di Seydina Abu Talha al-Ansaari ah moom Seydina Abu Talha ñu bari nag ci waa ahlu siyar presque ñoom ñépp dañ ne ku teel tuub la ci waa aqaba yi lañ bokk mooy bokkoon nañ ñi nga xam ne ñoo fekkoon aqabatu mina bi yonent bi aleyhi salaatu wasalaam dajeeg waa ahlu yasrib jëlëg ñoom ay accord ngir ngir lan ngir mu mën a ñëw ci ñoom gàddaay si ci ñoom waa ahlu siyari wal dañu ne ah, moom moom bokkoon na ci ñu fekke woon loolu te loolu moom la Seydina wax Seydina Muusa ibn Uqba tamit loolu lañ wax waaye euh, wax jooju noonu këne fekke woon na Aqaba yi dafa am dara am na luñ ciy seetaat comme li imaam al-Hafiz ibn Hajar wax ci al-Isaaba fi tamyiz as bi nga xam ne ci lay def tarjama seydina abu talha bi al ansaari radiyallahu anhu moom imaam alxaafiz ibn xajar mu ne mu ne rawa nasaa'iyu mu ne imaam annasaa'i soloona ci as sunanul kubra min tariqi jaafar ibn suleyman ci yoonu seydna jaafar ibn suleyman an thaabit mu jële ci thaabit ibn aslam al bunaani raxmatullaahi alayhi an anas mu jële ci sëriñam di anas ibn maalik xaadimu rasuulillaahi sallallaahu alayhi wasallam wa radiyallaahu anhu mu ne moom seydna anas mu ne xataba abu talha umm suleymin mu ne Abu Talha dafa ñëw doon labat si ki nga xamante ni nii mooy yaayu Seydina Anas di Umm Sulaym yaayu Seydina Anas Umm Sulaym la tuddoon ah, moom la ñëwoon doon labat fekk mooy bi jëkkër ji daal di damee muy Maalik comme niñ ko waxe woon bi ñuy def tarjama Seydina euh, Anas ibn Nadr nekkoon freeru papaay Anas ibn Maalik moom bi mu demee am na riwaay yu ne moom li tax sax mu bañ yonent bi alayhi salaatu salaam ba dem yoonam dem Sham mooy këne yim doon tere daal la buggul woon a baax te manu ko woon a baax bëgg ko woon moo taxoon mu gàddaay daal di jóge Yasrib daal di dem Sham ndax bëgg ba génn àddina foofu di Malik di doomi Seydina di bàyyi Seydina Anas ibn Malik ah léegi nag Abu Talha ginnaaw loolu dafa ñëw doon labat ki nga xam ne mooy jabaram jooju jabaru Malik jooju di yaayu Seydina Anas di Ummu Sulaym bi mu ñëwee di ko labat mu ne ko nag mu ne ko ku mel ni yow du ku ñuy delloo waaye dangay xam ne yow nag dangaa gëmul yàlla mooy gëmoo yàlla doo jullit kon nag kon nag mooy ne manoo maa takk ci noonu mu ne ko ku mel ni yow maa misluka yuraddu walakinnaka mru'un kaafir wala uridu mahran illa al soxna si ne ko di yaay di sayyidatu umm sulaymin radiyallahu anha mu ne ko ku mel ni yow abu talha du koo xamante ne nii dañ lay ku ñuy delloo nga ndax sang la te nit la ku baax yor ay jikko yu baax du ku ñuy delloo danga ñëw labat si ma du ku ñuy delloo doo ku ñuy delloo sauf que nag yow nag gëmoo yàlla doo jullit wala uridu mahran illa al islam te man nag soxlaw ma beneen can lulul l'islam mooy nga dugg ci li diine ji boo duggee ci l'islam loolooy nekk sa can mooy nekk man sama can man Umm Sulaym ah? mu ne ko waa man mu ne umm sulaym abu talha zayd ibn sahl radiyallahu ma ne ko waa man loolu fan laa koy jële am na woo xam ne dag koo wax maintes fois ba beneen ay yooni yoon ba benn yoon nag mu laaj ko ne ko fa man lii bi dalik waa loolu moom nan lay demee kan mooma mën a garantie loolu mooy fan laay dugge ci l'islam mu ne qaalat annabi xanaa nga dem ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu wax la pas dugg ci lislaam noonu ndax l'islam pour dugg ci jarul ngay dem di gis ke di gis yonent bi alayhi salaatu jarul nga naan ñu naan waa ji daa war a dugg ci lislaam ñu ne comme xalifa bi dafay war a ñëw dimanche te tey la wala tay la jeudi nañ xaar ba mu ñëw mu door a tuub déedéet laa ilaha illa allah maa a'zamahu min min xata loolu dara ginu koo rëy ci erreur bu nit mën a def mais yow imaginer bu waa ji deewee ci diggante ni la l'islam li la ciy dugal mooy ash-shahadatayn ashhadu an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jeex na jarul protocole bi diwa ko tuubal yooyu ay façon wax la rek loolu waxoon nañ la ko mais tuub jarul protocole baax na ci nag mu xam ne ci communauté la bokk mais à au plus jamais au plus grand jamais ñu naan dañuy xaar ndax diw na tuub léegi bu deewee nag. moo tax fii tekkiwul ne ko mooy boo yow bàyyi ba dem ci yonent bi alei salaam mais nga dem mu expliquer waale la mbir yi te bu ko gisee wax ak moom loolu man na tax mu dugg ci l'islam ndax ba léegi nii duggagu ci woon fantalaqa léegi Abu Talha dem nag dem ji gisi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam gisee mu ne jaakum abu talha wa ghurratul islaami bayna aynayhi mu ne dikkal ne leen abu talha de mu ngi nii di leen dikkal abu talha mu ngi nii di leen dikkal boobu duggagul ci lislaam ah te leerug lislaam perlug lislaam ah mu ngi ci diggante ñaari bëtam yi mooy ne bi muy ñëw la yonent bi alayhi salaatu wa xam ne kii kii day tuub si bi mu ñëwee mu daldi tuub ah, bi nga xam ne ci tuub nag loolu noonu fa aslama fa kaana dhalika mahraha loolu daldi nekk li nga xamante ne nii mooy euh, mooy canam loolu moo tax xam nga xadis bi xadis bii nii euh, da gis ni naka la mooy ne histoire bii nii nii lan lay wane këne kon yonent mi alei satu salaam jóge na Makka gàddaay ba nekk Medina Abu Talha di dóoru te waxu ñoom Seydina Urwa ak Seydina Muusa ibn Uqba lan la la wax lan la la wax këne euh, ndax imaam Muusa ibn Uqba ci imaam Ibn Shihab la ko jële az-Zuhri këne moom dafa bokk na ñi fekke al-Aqaba loolu problème la l'hadith bii nii day wane ne moom kon tuubul bokkul ci ñi fekke woon ba waaye Euh, moom après le tout moo al-Hafiz ibn Hajar ne ci al-Isaaba bi mu ëndee xadiis bi indi ci version imaam an mu ne nag wa hada qad yuxaalifu qawla man qaala innahu shahida al-aqaba mu ne nag lii nii xadiis bii wax xadiis bii wax te na ko ni ko imaam an-Nasaa'i soloowe noonu la ko imaam Abu Daawud at-Tayaalisi soloowe ci musnadam mu jaar ci Saabit ibn Aslam muy xadiis bu gudd gudd gudd ñoom ñépp ñu daal di koy tudd te mu nekk xadiis yoo xamante ne nii xadiis la bu wér léegi lool moo tax mu ne wa lii yu xaqat yu xaalifu day wute waxu ñi nga xam ne dañ ne moom fekkoon naa Aqaba kon li gën a dëgër mooy ne Seydina Abu Talha Zayd ibn Sahl al ansaari al xazraji radiyallahu anhu mu ngi tuub kon bi yonent mi alayhi salaatu wassalaam gàddaay si waaye nag mi alayhi salaatu ci njëkk tuub foofu ba pare fekk na ghazwatu Badrin fekke na ghazwatu badrin keroog Uhud ghazwatu Uhud bi imaam alxaafiz ibn albuxaari alxaafiz albuxaari dafa solo ci kitaabul maghaazi raxmatullaahi alayhi mu ne jële ci seydina anas ibn maalik mu ne seydina anas radiyallaahu anhu mu ne lamma kaana yawmu Uhudin inhazama nnaasu an innabi sallallahu alayhi wa sallam wa abu talxata bayna yaday nnabi sallallahu alayhi wa sallam mujawwibun alayhi bi jaxafa bi xajafatin lahu wa kaana abu talxa rajulan raamiyan shadiida naz'i kasara yawma idin qawsayni aw talaata ila aaxiril xadiis. Seydina Anas radiyallahu anhu mu ne lamma kaana yawma Uhud mu ne keroog gazwatu Uhud fii ñu toll gazwatu Uhud mu ne inhazama an-naasu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam mu ne nit ñi bi leen waa kuffaaru Quraysh nii tàncee fett yi di dal jaas yi di dal ñuy rey ci jullit ñu bari gis nañ imaam al-Hafiz ibn Hajar façon lim leen teqalee ne ñetti pàcc lañ woon ñenn ñi dem ba jege Medina ñenn ñi des fa di défendre seen bopp ñeneen ñi des ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam di ko protéger bokkoon na nag ci ñooñu abu talhatul ansaari zayd ibn sahl radiyallahu anhu wa arda moo tax imaam anas ibn malik mu ne lamma kaana yawma uhud inhazama an-naasu an an-nabi mu ne yonent bi alayhi salaatu nit ñi te loolu comme que ñi ëpp ci saxaaba yi ñoom mujj gi dañ doon xeex di défendre seen bopp ndax jàppoon nañu ba ñu déggee ñu ne rey nañ yonent bi alayhi salaatu salaam ñoom dañu jàppoon ne dun léegi ñoom li fi desati mooy defendre seen bopp gisuñu ko sax ba koy défendre pour ñoom génn na àddina waaye kanta Zayd ibn Sahl di Abu bokkoon na ci mbooloo mi nga xam ne ñu tuuti lañ comme niñ leen di tudde insha allah ci jotaay bii di ñëw ñu tuuti ñooñu taxawoon doon défendre yonent bi alayhi salaam en face kuffaaru Qurayshin yiy jóge min kulli jaanib ci wet gu ne moom bokkoon ci ñi taxaw foofu moo tax imaam Anas ne bi nit ñi kiiwee Abu Talha wa Abu Talha bi nit ñi tasaaroowee mu wa Abu Talha bayna yaday an-nabi sallallahu alayhi wa sallam mujawwibun alayhi bi hajafatillah mu ne kanta Abu Talha mu ngi taxaw nekk ci kanam yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi nekk ki nga xamante ne nii nekk protection wam di ko protéger ak li nga xamante ne mooy xajafa benn bouclier bu mu mu ne wa kaana abu talha rajulan raamiyan raamiyan shadiidan nazaa mu ne te abu talha nag dafa nekkoon koo xam ne c'était un lanceur hors pair fettkat bu mag la woon shadiidan nazaa ku mënoon a fett la woon tatarle ko mu ne keroog xare bi dafa mbir dafa tar ci moom gaa yi niñ songe ak nim fa def ba kasara yawma idin qawsayni aw thalatha keroog dafa jàmmarloog gaa yi di di dóor ay ay flèche teg affaire yi moom ci boppam mujj nekk ki nga xam ne moom teg mbir yi fële taxaw nekk bouclier boppam jël boppam def ko bouclier pour yonent bi alei saatu salaam yor ay arkam ay flèche di yónni di taw wi di sànni bi jëmale ci kuffaaru Quraysh yi leen yi nekk seen kanam te jëm ci ñoom nee na keroog dafa tiire ay flèche ba damm na ñaari arc am na ñaari arc wala ñett muy yoo xam ne damm nañ keroog ci ay loxo moom Abu Talha mu ne wa rajulu yamurru ma'ahu bi ju'batin min an-nabl fa yaquulu sallallahu alayhi wa sallam unthurha abi talha keroog dafa dafa tiire tii dafa sànni ay flèche tiire flèche ba ñetti ñetti kiiwam matériel wi muy sànnee flèche daal di damm ñett wala ñaar mu ne yonent mi alayhi salaatu wasalaam bu ko benn jullit masoona romboon ci biir xare bi noonu yor ay ay ay flèche ak yooyu danaan ko jëlal sa mooy yi ñuy def ci flèche yi comme ñu koy def ci fi ñu leen di def ci pochette yooyu ñu leen di def ngir di génn di di di charger di tirer bu benn jullit masoon bu ko rombee bi leen yéeféer yi nekk seen kanam moo ut si leen mu gis Abu Talha di sànni di flèche di flèche ba affaire yi ñaaram damm wala ñett bu bu ko benn jullit ku ko romb ci jullit ñu yor ay flèche rek mu ne ko jox ko wasaareel jox ko Abu Talha unsurha li Abu Talha sa flèche yi nga yor fii nga def sa flèche yi ak sa xeej yi jëlal yépp nga jox ko Abu Talha jox ko Abu Talha mi qaala wa yushrifu nnabiyu yanzuru ila alqawm fa yaquulu abu talha bi abi anta wa ummi laa tushrif yusiibuka sahmun min sihaabi alqawm nahri duuna nahri waaw nee na buñ ko ko joxee mu jëlaat dafa sànni keroog dafa flèche flèche flèche ya bu yonent bi aleyhi salaatu salaam bu tiiree muy xool mu siggi mooy mu yuqamte di xool flèche yi Abu Talha di sànni fan lay dal ci ñan lay dal ci yéeféer yi Abu Talha naan ko bi abi anta ummi jënde naa la sama baay ak sama yaay yow yonent bi aleyhi salaatu wassalaam laa tushrif bul suk bul yëkkamteku yow nekkal sama gannaaw rek naan yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nekkal sama gannaaw wàccal mooy bul bul yëkkamteku ndax boo yëkkamtekoo ndax moom li muy sànni gars tamit ñu ngi koy sànni ah bon ku faaru Quraysh nii tamit duñ toog noonu mooy ne mu ngi dóori flèche ñoom ñu ngi koy dóori flèche tey dóori li nga xam ne mooy ay xeej muy mu mu koy moytu ak li nga xam ne mooy bouclier wam bi di ko samp di dóori flèche di di di ko jëlaat di protéger wu di protéger ren ci ma lay saa nekk ci kanamam. yonent ma la saab bëgg xool bu tiiree muy xool fan la kii mu ne ko bul bul bul bul bul mu ne ko bul bul bul bul bul di xool li may tiire ndax kat yusiibu ko damay ragal ne booy xool yusiibu ko sahmun min sihamil qawm ñu ngi nii fu ma tiiree ñoom ñu ngi tiire di sànni seen lance yi damay bañ na nga yuqamteku benn ci seen xeej yi daal di lay laal sëggal rek nekkal sama gannaaw sëgg bàyyi ma ak ñoom naxari duuna naxari jël naa sama loos sama put laa teg ngir sa put bàyyil lansi ñuy sànni xeej ñuy sànni bul yuqamteku ba mu lay dal bàyyil luy ñëw man dinaa ko recevoir bu recevoir ko ak sama sama baat buy dal man na na ba na na nañ ma percer nañ ma percer sama gorge bi bàyyi sa bos kon nag bul sikkam bul sang bi bul bul bul bul bul bul sikkam bul bul bul bul bul yuqamte ko bàyyil noonu rek sëgg to wàccal tuuti rek bàyyi ma ak ñoom nahri duuna nahrika ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam mooy ne tey moom sama yaram laa def mu protéger la bul su bul yuqamte ko ndax boo yuqamte ko amaana gaa yi sànni benn xeej mu la nahri duuna nahrik Allah mu ne moom Abu Talha keroog mu ne keroog walaqad ra'aytu Aishata radiyallahu anha bint Abi Bakrin wa Umm Sulaymin wa innahuma la mushammirataani ala xadama suuqihima tunqizaani al-qiraba ala mutuunihima tufrighaanihi fi afwaahil tufrighaanihi fi afwaahil qawm thumma tarji'aani fa tamla'aaniha thumma taji'aani fa tufrighaanihi fi afwaahil qawm mu ne moom keroog malgré noonu nee na maa ngi gis keroog ndax ñu bari faat nañ leen ci julli ñi ñenn ñi ay blessé yu dul jeex ba jigéen ñi nga xam ne ñoo ñëwaale woon ndax yonent bi alayhi salaam bu doon jógee bu doon dem xare da doon def li nga xam ne mooy da doon tegoo bant jigéen soxnaam yi après ku génn la yow yaay dem mu ne boobu sayyidatu Aïsha moo demoon radiyallahu mu ne jour boobu maa ngi gis sayyidatu Aïsha ak ki nga xamante ne mooy sama soxna di Ummu Sulaym maa ngi leen gis ñoom ñaar ñu ngi gaaw takku ba dëgër gaaw di mooy di daw di jëm fi nga xam ne fa la ñuy ute ndox ci Uhud benn oasis bu newoon foofu ñu fay ute ndox di daw tellement mooy blessé yi dañoo bari ñuy uti ndox ngir dimbali ñi blessé ngir sotti ndox ñu am lu ñu naan ngir mën a mën a euh, bañ a dee mën a tenir nee na maa ngi gis ñu ngi daw daw yoo xam ne sayyidatu Aisha ak Ummu Sulaym di uti ndox ba nee na maa ngi gis seen xadama suuqihimaa mooy yi ñuy takk ci seen tànk yi noonu yi waxoon caq yooyu mais maa ngi ko maa ngi gis sax tellement mbir mi keroog ni ñu ni mbir mi ni mbir mi tare woon ci jullit ñi blessé yi bari ñi nga xam ne daanaka ñu ngi ñu ngi waaj a génn àddina ñoom ñuy daw di uti ndox di tànk nee di uti ndox di ñëwaat di ko sotti tufriganiha buñ ñëwee moom Ummu Sulaym ak yaay radiyallahu anhuma daal di ko sotti ci gémmiñu ñi nga xam ne ñooy gaa yi waaw kon mu ne summa tarji'an ginnaaw gi buñ paree lool daal di delluwaat di def ay va-et-vient mu ne wala qad waqa'a as min yaday min yaday abi talha imma marratan marratayni wa imma thalatha anas ne kero abu talha radiyallahu anhu kero Uhud xeex naa xeex ba sonn ba mujj gi li ci garaaw li ci garaaw mooy suñu boroom def euh, malgré loolu mu daldi leen roof nelaw ngir mooy ay nelaw yoo xam ne dangay taxaw di xeex nii mais mu roof la nelaw ngay ngay pour nga récupérer waale yaa ngi nelaw di dóoyu flèche <laughs> loolu mooy façon nelawu sieste kat mooy ne kii sieste sieste la moom dina dégg waxu ñuy wax ci wet gi lu ñu wax mu koy dégg pour mu ngi noppale ko di récupérer tuuti mu ne keroog wala qad waqa sayfu jaaseem yim yoroon jaaseeg flèche mooy lépp ngay yor dangay ràngoo jaasi ràngoo sa arc sa arc yor say flèche sa mbar muy sa besace boo xam ne ay ay flèche nga fa def benn pochette yu rëy yooy def sa flèche ak sa xeej ak sa bouclier lépp nee na mujj gi jaasi jim yor wadd na ci loxoom ñaari yoon wala ñetti yoon lépp ci biir xeex bi waaw Allahu akbar moo tax imaam alxaafiz ibn Hajar ne ci al-Fath mu ne fa mu ne zaada muslim imaam alxaafiz ibn Hajar mu ne zaada muslim ci al-Fath mu ne imaam muslim rahmatullah alayhi daal dina yokk ci riwaaya bii ndax riwaaya bii nii imaam muslim ibn al-Hajjaj rahmatullah tamit daal dina koy solo comme ni nga xam ne noonu la ko imaam al Buxaari rahmatullah alayhi solo muy xadis boo xam ne muttafaqun alayhi la imaam al-Hafiz ibn Hajar mu ne zaada muslim an ad-Daarimi an Abi Ma'mar shaykh al-Buxaari fii bi hada al isnaadi min an nu'aas fa afaada sababa wuqu'i sayfi min yadihi mu ne imaam muslim ibn al hajjaaj rahmatullah alayhi moom ci riwaayam version bi mu indi xadiis bi bii nii jële ko ci sëriñam bi imaam ad-daarimi mooy boroom mooy boroom sunan bi ad-daarimi sëriñu imaam muslim la woon mu jaar ci abu ma'mar bi sëriñu imaam al Buxaari rahmatullah alayhi mu ne loolu li taxoon jaasi ji wadd ci loxoom ñaar wala ñetti yoon mooy minan nu'aasi ndax ngëmmentu gu leen duggoon mu ne fa afaada sababu wuqo'i sayfi min yadi Allah léegi mu ne mu riwaayu muslim boobu daal li ñuy jariñi wan ñu lan moo taxoon jaaseem yi wadd mooy gëmmintu da koo jàppoon malgré mu ngi taxaw ci kanam yonent bi alayhi salaatu salaam kuffaar yi Quraysh yi jàkkaar jàmmaarloog moom ñu koy joxante ku nekk gaa yi nekk mbooloo mu bari di dóori flèche di sànni xeej moom muy dóori flèche di sànni xeej mais malgré loolu lépp ku jege nag jaasi ji lay jël bocc dóor jaasi gi wadd ci loxoom ñaar wala ñetti yoon mu ne nag riwaaye muslim bi imaam muslim bi rahmatullah alayhi day wane ne kon ndeke ngëm meentu la woon moo tax ah, imaam al buxaari indi na tamit ba léegi beneen riwaaye boo xam ne dane abu talha ci boppam seydna anas da koo jële xadiis bi ci moom mu ne kuntu fi man yaxshaahu nu'aasu yawma uhud hatta saqata sayfi min yaday miraaran la mu ne keroog mu ne keroog ah moom Abu Talha man bokk naa ci ñi nga xam ne ngëmmentu gi da leen roofu woon da leen a muuroon ñu nekk ci ngëmmentu keroog Uhud ba ni nga xam ne sama jaasi wadd na ay yooni yoon ci samay loxo naka noonu noonu la imaam ahmad ibn hanbal solo ak imaam alxaakim ba léegi ci yoonu imaam saabit mu jële ci seydina anas moom mu jële ko ci seydina abu talha mu ne rafa'tu ra'si yawma uhudin fa ja'altu anzuru wa ma minhum min ahadin illa wa hum yamilu tahta jahfatihi min an-nu'as mu ne man keroog abu talha keroog uhud damaa yëkkati sama bopp di xool nee na maa ngi gis te amul kenn ci saxaaba yi fa desoon lu dul ne mu ngi jeng jëm ci li nga xam ne mooy fi ñuy def jax fa giñ la wax sànk bi nga xam ne mooy fi lañuy def euh, mooy mooy mooy mooy kii bi nu mu protection bi mooy bouclier maa ngi gis ñenn ñi di xeex mais jekki di jéng nelaw bi jàpp leen ba ñi nga xam ne noonu lañuy ñuy di penché wu yoraale seeni bouclier waaw moom mooy Abu Talha kon Uhud moo doon wax loolu bokk ñi taxaw daldi xare ba ay arc yu bari daldi damm ci loxo moom Seydina Abu Talha radiyallahu taala anhu wa arda mu doon wax naxri duuna naxrika ya rasulallah sëggal sang bi bul yuqamte ko di xool bàyyil sama doq luy dal na dal ci sama doq gi da bal laa lii mooy alxubbul xaalis yaa subhaanallah naxri duuna naxrika ya rasulallah lii mooy sopp dëgg dëgg dëgg moom nag kon fekke na Uhud gis nañ ne bokk na ci ñi fa desoon moom Seydina Abu Talha ginnaaw bi mu fekkee ghazwatu Badrin fekke xare yonent mi aleyhi salaatu wassalaam keroog Xaybar moom la yonent mi aleyhi salaatu wassalaam waxoon ne ko anna Allaha wa rasuulahu yanhayaanikum an luxuumi alxumuri ahliya fa innahaa fa keroog xaybar gazwatu xaybar moom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon ne woo Abu Talha fa naadaa mu daldi woote ci biir nit yi armée yépp ndax suñu boroom da ko mayoon voix bu bu rëy mooy voix bu retentissant la amoon baatam bu masoon a wax amul kenn kuy nekk ci mbooloo yi lu dul dina dégg waxu seydina abu talha radiyallahu taala anhu moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam wax ci xadiis boo xam ne imaam ahmad daldi na koy solo na ko noonu mu ngi ci tabakaatu ibn saadin yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne la sawtu abi talha fi jayshi xayrun min fi'a mu ne baatub abu talha ci biir armée bi mu gën mbooloo mu bari moom baatam rek bu wuuxoo mbaa mu wax bu waxee li muy def effet yi muy def moo gën a for mbooloo mu bari la kon keroog kon moo tax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moom la wax talxa keroog euh, xaybar bi muy tere li nga xam ne mooy yàppu gëléem euh, yàppu mbaam sëf moom la waxoon ne ko wooteel ci biir mbooloo mi ndax xamoon na ne boroom kàddu gu jote la la te bu waxee ñépp dinañ ko dégg mu nekkoon porte-parole yonent bi aleyhi salaatu wasalaam daldi wax ne anna allaha këne buur yàlla wa rasuulahu ak bi sallallahu alayhi wa sallam yanhayaanikum ñu ngi leen di tere an luxuumil xumuril ahliya ci li nga xamante ne nii mooy euh, yàppu mbaam yi nga xam ne mooy mbaam mbaam sëf yi muy mbaam normal yi mbaam mbaam yu kër yi moo tax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam doon wax wax jooju naan la sawtu abi talha fil jaysh xayrun min fiya wax nañ lañu ko solo muy sanad boo xam ne bu wér bu xasan la li shawaahid am na ci yeneen riwaaya yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dane saw dane sawtu abi talha la sawtu abi talha fil jaysh xayrun min alfi rajul ne baatu abu talha ci biir armée moo gën bu mille personnes xare yépp presque yonent bi alayhi salaatu yépp fekke na ko Hunayn it na ko noonu bi yonent bi alayhi salaatu ne man qatala qatilan fa lahu keroog Seydina Abu Talha ne képp ku rey nit ab yéefar tey lam fi indaale ci matériel de guerre yaa ko moom keroog Hunayn moom Seydina Abu Talha rey na ci kuffaar yi keroog bi nga xam ne ci la yonent bi yi salaatu wassalaam demoon Makka doon aji aj googu dafa watu comme ni ko Seydina Anas ibn Malik radiyallahu anhu daal di nettalee xadiis bu mu ngi ci saxiixu imaam Muslim mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa watu dafa rendi li nga xam ne mooy hadiyum mooy ajji la woon mu daldi watu mu ne benn côté bopp bi bi mu watoo côté ndejoor bi loolu la jox ki ko doon wat kooku wat ki koy wat commencé ci ndejooram bi mu ko watee mu daldi woo Abu Talha fa mu daldi jël karawu mooy bopp yonent bi alayhi salaam côté bi féete ndejoor karaw boobu bi ko ki ko doon wat watee ba loolu deñ mu des beneen côté bi mu jël karaw boobu noonu daldi koy jox Abu Talha ba pare mu bàyyi watkat bi daal di wat beneen côté càmmoñ bi mu daldi woo Abu Talha ne ko ñëwaatal mu ñëw mu daal di koy jox karaw googu bu côté càmmoñ bi ne ko séddale ko biir nit ñi mooy saxaaba yi fi nekk ci aj bi koo ci mën a jox daal mooy jox ko ci karaw bi Allah kanta Abu Talha ci boppam moom partie ndejoor bi yépp la ko jox partie càmmoñ bi nag mu ne loolu jël ko nga daldi di koy séddale ñi nga xam ne ñooy ñi nekk ci mbooloo Allah ndaw ndaw ndaw ndaw ndaw karaama moo tax moom fan yoon ñoom dañu yoroon ba après moom dañu yoroon karawu yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu doon karaw gu yéeme goo xam ne Seydina Xaalid ibn lu walid moom xam na li ci ne ba mu ko amee ci kaalaam la ko def moo tax bés ba nga xam ne kaala gi ba kaala gi réerée denn xare wëlbati na asamaan ak suuf ngir trouver kaala gi waaw ndax lan karaw yonent bi alayhi salaatu salaam laa def ci sama biir kaala moom mii nag imaginer ko benn la ci yor Abu Talha Kanta moom yonent bi alayhi salaatu salaam watu ak ni mu bare woon karaw sallallahu alayhi wa sallam mu watu benn côté càmm ndeyoor bi yépp droit bi mu jël ko jox ko Abu Talha moo tax ay sëtam ay doomam daal di woon yor. karaw yonent mi aleyhi salaatu wassalaam noonu nag mu meloon jàmbaar ci xare yépp noonu la meloon tamit baaxe woon manoon a saraxe aaya bi dane suñu boroom subhaanahu wa taala te xadiis boobu imaam Maalik ibn Anas radiyallahu taala anhu wa arda di seydina imaam Maalik imaamu daaril hijrati radiyallahu alayhi eh, eh, rahmatullahi alayhi dane moom soloona xadiis bii ñuy bëgg a wax mooy xadiisu seydina Anas ibn Maalik radiyallahu taala anhu wa arda waaye naka noonu imaam muslim ibn al-Hajjaj rahmatullah na ko imaam Abu Dawud daal dinañ koy solo rahmatullahi ala al mu ne keroog bi nga xamante ne nii aaya bi dafa wàcc naan lan tanaalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun këne yéen du ngeen daj li nga xam ne mooy ak mbaax loolu ngeen saraxe ci li ngeen gën sopp ngeen di saraxe ci loolu pas jël li nga xam ne bëggoo ko say daggit say li la jotatul yi la sàppi ak yi nga xamante ne sol nga koo sol ba rus nag rus nga di génn teeg moom ñu lay xame ñu lay gis ak moom nga daal di koy saraxe de un suñu boroom ne lan tanaalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun du ngeen daj li nga xam ne mooy ak mbaax lu dul ngeen di saraxe ci li gina li ngeen gina sopp mu nekk seen xol yi ngeen jël ci loolu saraxe waaw kuy kuy yalwaan si añ kenn du na ko demal ba ñu pare déedéet lan tanaalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun yëg leen ne du ngeen yegg ci li nga xamante ni mooy ak mbaax lulul ngeen di saraxe ci li nga xam ne mooy li ngeen gën a sopp yéen nit ñi ah bi aaya boobu wàccee nag ah, Abu Talha radiyallahu anhu bi aaya boobu wàccee moom Seydina Abu Talha mu ñëw ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam te naa Anas nekkoon abu talxa ne woon bàyyi jiitleem nee moom dafa nekkoon kaan abu talxa aksaru ansaariyin maalan min an naxla bil madinati maalan min naxla mu ne abu talxa de radiyallahu anhu mooy ansaar bi ëppoon alal ci wàllu tàndarma ay tooli tàndarma fi nga xam ne mooy madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam bi aaya boobu wàccee fa qaala mu daal di ñëw ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam jàmbaar ci xare waaye jàmbaar ci joxe xoolal li muy def moom seydina abu talha zayd ibn sahl radiyallahu anhu wa arda mu ne yaa rasuulallah mu ne yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallama inna ahabba amwaali ilayya bayruha wa innaha sadaqatun lillahi arju birraha wa zuxraha fada'ha ya rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam haythu araaka allah mu ñëw ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne ko yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam ne ko yow ndaw yàlla li inna ahabba amwaali ilayya bayruha ne ko nag sama alal ji ma xam ne moom laa gën a bëgg mooy ci toolam yi bi ci gën a naat gin cee baax gin cee rëy gin cee ëpp production mooy bay waxaa mooy toolam boobu ñu xam muy toolam bu siiw boobu di bay waxaa comme liñ naan tool bu nekk saasaar ngalbaan ak bu nekk euh, euh, fële ca guy ga wala yu mel noonu loolu ay bërëb la yoo xam ne ay tool di fa nekk loolu ñiy nekk Bawol yooyu xam nañ yooyu wala ñu ne ci gént ba toolam ba nekk ca gént ba ndeysaan muy toolam boobu nga xam ne bu baax boobu ay bërëb la ci àll bi noonu mu ne nag moom inna ahabba amwaali ilayya bayruha sama alal tàndarma sama tooli tàndarma bi ñoo ci gën a fonk gin koo sopp te gin cee baax mooy bayruha léegi nag man Abu Talha damaa ñëw gis la yow yonente bi aleyhi salatu wa innaha sadaqatun lillah à partir de bi aay bi wàccee lan tanaalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun man Abu Talha de yëgal na yonente sama tool boobu noonu def naa ko sarax ngir li wajhillah lillah ngir yàlla allah allah allah ñii la alquran doon yëngal ya subhaanallah kam wa kam wa kam sami'na hadhihi al ayat wa ma taharrakna ñaata yoon lañ dégg aaya yi ku mel ni man bougewul waaw ah, mu ko al buxlu moo ñu jàpp moo dee ci sama xol beeg ñu mel ni man nay bëggee waaye moom deful lool de lii moo doon saxaabatu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ak nit ñu baax ñi leen toog duñ jël li gën a ñu koy joxe déedéet te buñ déggee alxuraan di ko jàng dañuy commencer di appliquer li ñuy jàng ndax loolu la du rek jàng di tari kaamil te yow kaamil bi nga fi tari léegi bi nga fi wàcce léegi boo boo jàngee xam bi ba pare yim doon tari ci ngay kallaa loolu taxul ñuy wax waaye ñii ku mel ni Seydina Abu Talha mu ñëw aaya bi wàcc lan tanaalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun mu ñëw ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam li ma gën a sopp ci sama alal yi mooy bayruha sama tool boobu léegi nag def naa ko sarax lillaahi ngir buur yàlla may yaakaar nag mbaaxam ak buur yàlla dencal ma pay gi fa moom fa daha ya rasulallah haythu araka allah ne ko yow ndaw yàlla li tool bi teg naa ko sa loxo sarax la ngir buur yàlla kese yow nag xoolal fu la buur yàlla wan yow yonent bi alei saatu salaam nga daal di fay teg tool bi mooy dépensé ko fu mu la neex ak nu mu la neex génn na ci samay loxo moomatuma ko lillahi a rasuli am na nag ñu mel nii ba léegi sëñ Ndiouga mu ngi ma doon wax ne ma bim demee Égypte yaay gis naan gaa yooyu naan mu naan ma am na ñoo xam ne mu foofu ngay gis ñoo xam ne am alal xam ni ñuy liggéey ci seen alal subhaanallah ci yoonu yàlla da ngay gis ñoo xam ne ay immeuble immeuble laa de pas ay chambre rek yooyu am ah. ay puq sa ki f euh, kii euh, kii nu mu tudd neuf mètres carrés onze mètres carrés non immeuble la ñuy jënd ko wala ñu jënd ko daal koy jox étudiants yi ñi nga xam ne seen loxo jotul seen gannaaw allahu akbar xoolal ko du ñu fay dara mu yoral leen lépp mu jox leen loolu gars yi après mooy problème mu logement moom mu taxawal leen foofu te xam nañ ne àddina bi ko amul foo dëkk mënoo mënoo taxawal dara te manoo teg dara Allah ñooñu ñoo xam nañuy jaamoo yàlla am na ba léegi de suñu Sénégal gee bari na waaye nag jaruñ leen tur te tamit bëgguñu ku def ngir yàlla bëggul ko tudd waaw ndax buur yàlla mu séqal xam na huwa ya'lamul jahra wa ma yaxfa moo xam li ne feng li ne fang ak li nëbbatu mu ne yonent mi aleyhi salaatu wassalaam jëlal tool bi fa da'ha ya rasulallah allah xoolal fu la sa boroom wan nga daal di ko fay teg fa qaala yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko baxin zaaka maalun raabih la baxin gisoon nañ baxin baxin <laughs> la in ana mittu hatta aakula tamaraati haadihi innahaa la hayaatun eh, tawiila la <laughs> mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam kalima la pour wane mooy ngir yéemu ci mbir mi baxin baxin baxin waay waay jëf ji rafet na ne ko zalika maalun rabi ne ko nag sa lii alal ji sa tool bu bari bu productif bi nga teg ci nga joxe ngir yàlla loolu de alal la joo xam ne ju paraw la ju am bénéfice a ngoo waaw mooy buur yàlla dina la fay yow Abu Talha mu ne ko nag xoolal xoolal yonent mi aleyhi salaatu wa salaam yaa subhaanallah mu ne wa inni ara an taj'alaha fil aqrabiin mu ne Abu Talha léegi nag li ma gis dang ne ma def ko haythu araanillah fu ma buur yàlla woon man nag li ma gis yaa subhaanallah mu ne léegi danga koy jël tool bi nga daal di koy jox sa waa ñi nga xam ne ñooy say waay jegeñaale moom laa la wax sànq bi mën a naan wala tastawil xasanatu wala sayyi'a yu bon yi ci seen biir ak yu baax yi ci seen biir yemuñu ndax saraxe boo sarax say waay jege ñaali moo ëpp doole fa yàlla ko saraxe bi ngay joxe feneen koo xam ne du bokkul ci say jege ñaale te lépp a baax xoola yonent mi alei satu salaam ne ko jël ko wa inni man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ana gis mooy an taj'alaha jëlal tool bi nga daal di koy def fil aqrabina ci yow Abu Talha say jegeñaale rafetalal ci seen dig sa diggante ñoom mooy jox leen ko li wajhillah subhaanallah subhaanallah gis nga gis nga yonent bi alayhi salaatu wasalaam way way yi kilifa yi nañ yi ci moom mooy xoolal moom ndax xam na ne waa ci mbokki Abu Talha yi am na ci ñoo xam ne ñu aajo woo lañu radiyallahu anil ñu soxla woo lañu alal ji bu ñu ko amoon dina leen dimbali lool te seen loxo desul jotul seen gannaaw mu ne ko jox ko ñooñu taalibe bu jaagar jaagari jóge dëkkam vilam ñëw ba ci yow sëriñ bi jox la lu bari te yow nga xam ne moom fa mu jóge mbokkam yi yow sëriñ bi yow am nga lu la doy te tamit sëriñ bon loolu sax boo di ko wax naan sëriñ nii sax loolu mooy paradoxe suñu jamono léegi ndax yii yépp mooy dafa waroon a nekk lu muy incarné même bu amul yenn yi moom mën na doyloo yàlla ak ay jëfam moom ay liggéeyam mooy ne nga xam ne kon kii jóge fële fu sori ëndil la alal ju bari jii am na mbokk yoo xam ne yow xam nga leen ñu ngi ni ñu ñàkke ñu ñëw ne sëriñ bi lii de àddiya la bu mu indi nga ne ko yal na yàlla nangu kontaan naa ci li ma bëgg nag mooy nga jël ko sa frère diw sa tante diw boo demee nga joxal ma ko wala bu ko dee manu koo wax moom bu ko jëlee mu jaar ci suuf daal di koy def am na nag sëriñ ñu koy def bari na de yonent bi alayhi salaatu salaam loolu la jàngal mu xool priorité yi xam ne kii saraxe sarax bi am na mbokkam yoo xam ne dinañ ko soxla mu ne ko jël ko nga jox ko ci ay nga teg ko ci say joy jege ñaale waaw kon li gis jàmbaar ci toolu xare jàmbaar ci alalam joxe bakkanam waaye joxe li nga xam ne mooy alalam inna allaha ishtara min almu'minina anfusahum wa amwaalahum bi anna lahumul janna loolu la doxal xare yim fekke yépp ak yonent bi aleyhi salaatu wassalaam taxaw ba naan ko Uhud nahri duuna nahrika ya rasulallah alalam mu jël alal ji ci gën a baax joxe ko li wajhillah moom Seydina Abu Talha radiyallahu anhu am na benn doom muy Abu Umayr siiw na moom la yonent bi ale bu mu am ak Umm Sulaym frère Anas la woon radiyallahu anhum gone googu noonu di Abu Umayr ah, dafa am na ñu ne moom la am na boroom xam-xam yu ne moom la moom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam doon ñëw bu ñëwee ba mu ñëwee kër ñoom Seydina Anas nuyu ñépp daldi ñëw ci moom nuyu ko gis ko mu triste nekk ci coin benn coin ci kër gi toog triste mu ñëw ci moom ne ko waa yaa Aba Umayr maada fa'ala nuway na ko yow Abu Umayr lan sa picc mu ndaw mi nga yoroon daal di def ndax dañ ne ko moom kat boo gisee mu taxaw ne mu nekk fee triste mooy piccam mu ndaw mi mu doon fowe moo génn àddina moo tax mu triste yonent mi alei satu salaam dem fekk ko fi mu nekk di wax ak moom wax yu du yooyu yaa aba nume yaa aba ume maada fa'ala nuway allah naan ko waaye Abu Nu'aym Abu Umayr muy xale bu ndaw ñu naan ko abu loolu day war ne gone sax man na am dàkkantalu ñu naan ko baayu diw tekkool foog nga am baay ngir ñu naan la baayu diw yaa Aysa masula am doom te ummu abdillah lañ koy woowe mooy moom lañ koy kiiwe mooy yaayu abdallah di abdallah ibn Zubayr te pourtant sœuram ma grande sœuram moo ko jur de Hafsa bint Abi Bakr di di di di di asma bint abi bakr radiyallahu li abi bakr moom moomu xale boobu bi bi mu feebaree dafa mujju gaañu dafa feebar abu talha radiyallahu anhu daal di dem euh, bi mu ñëwee voyage yi ñëw ne umm sulaym ne ko naka suñu doom ji mu ne ko mu ngi tane de naka suñu doom ji mu ne ko xayr mu ngi ci jàmm mu ngi ci yiiw paa mu ngi tane waaye mu ngi ci yiiw euh, mu defaral ko waa waajalal ko mu daldi di reer reer bu baax guddi jot ñu séq li jëkkër ji soxna soxnaam di séq bañ xëyee nag mu ne ko yow Abu Talha mu ne ko gisoo ne xoolal waa benn waay bu ma bu lebaloon ay nit aaloon aal aal ay nit am num leen aal ñëw del ñëw jël si loolu mu leen aal bés ñëw bés bi mu ko war a jël si mu ñëw jël si ko daal di dem lim leen aaloon waa est kooku am na dara luñ koy wax est-ce que am na dara ñu koy wax mu ne ah déedéet ko dañ koy sant sax lu mu àlleen ba pare man a toog waroon ko delloo delloo ko ba mu ñëw jël si ko ci jël si jël gu rafet mu ne nag na ko noonu suñu doom ji buur yàlla daal mi ñu ko joxoon daal na koy jël Abu Talha mbir mi jële ko kaw mu daal di jóg jëm fan ila rasulillah mu dem ci bi aleyhi salaatu wassalaam nettali ko nekk nettali bi ne ko ndax am jote ngeen dara ci guddi gi mu ne waaw mu ne ko baarakallaahu bu yal na buur yàlla barkeel ci seen guddi googu mu dal koy ju ci ñaanu yonent bi alayhi mu dool di am doom joo xam ne di Abdallah ibn Abi Talha moom ak ay sëtam ñoom ñépp ku ci nekk mokkal nga alxuraan te kenn ki min sahabati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam di frère Anas ibn Malik imaam Malik am na ci sëtu Abu Talha yooyu ñooy wax sëriñam bu mag boo xam ne ci al-Muwatta ci Muwatta jële ci moom lu baree bare laa moom noonu tamit lañ meloon ci tabe kër boobu di kër ñoom Seyna Anas Seyna Abu Talha moo nekkoon père de famille bi ak Sayyidatu Ummu Sulaym Seyna Abu Hurayra day nettali ne dafa am benn boo tuddul turam mais am nañu ne kër Seyna Abu Talha la woon yonent bi aleyhi salaatu wasalaam dafa amoon benn gan bu ko dikkal mu ne saxaaba yi radiyallahu anhu ana kan moo may jëlal sama gan gii daal di ma koy ganal teralal ma ko tey guddi gii Abu Talha ne man yóbbaale ko këram mu dem ne Umm Sulaym soxna si ne ko ah mbaa dara am na fi mu ne ko yëfi yu gone yi rek mooy lii gone yi lekk xanaa moo fi nekk te gis ne ñoom seen kër yi niñ meloon waaw mooy du tout le temps la ceeb yi di niin soos yi di dàqeeg yooyu déedéet moo tax ñun xéewal ju ñu ne wallaahi war nañoo sant yàlla te bàyyi kaas bu bari bi ndax ñun amul kenn koo xam ne deewagul na fi ngir xiif te lii nii ñuy nettali man de gisuma ko mu dal même bu dee am na neew ma amul de am na waaye ñi mu dal du ñoom ñooy taxaw du ñooy waxkat yi ñi mu dal doo leen boo leen gisee sax doo leen xàmmee ndax yaxsibuhumul al al al jaahilu aghniya Allah li alxuraan di wax naan ki nga xam ne xamul bu leen gisee day jàpp ne ñi ñu riche lañ ndekete yoo bi reerum te suba googu ndékkiwul te bëccëg gi nga ko gis parewul ngir añ ndax amu ko waaye feeñul ci xar kanamam waaw ah ñu yóbbu ko mu ne biñ leen indee foofu nag biñ indee gan gi ñu taaj guddi gi jot ñu daal taaj palaa bi mbir mi lu tuuti la mu daldi jóg mel ni kuy daldi fay làmp bi lampe bi ñu tegoon mel ni kuy def dara après fayaale lampe bi ngir mu lëndëm ba gan gi du gis ñu jël lekk gi di ko puus moom saa su ne ku nekk bu dugalee loxoom ba yëkkati ñu puus ko li newoon seen kanam ba gan gi lekk ba suur te ñoom lekkuñu dara waaw yonent bi alayhi salaatu wa salaam yëg loolu daldi kontaan ci seen jëf jooju kon seydinaa kooku moo doon seydinaa abu talha radiyallahu taala dafa ne seydinaa anas dane abu talha dafa jàng ne infiru xifaafan wa thiqaala muy saar aaya boobu nekk ci suuratu tawba mu ne suñu boroom naan jóg waajal mooy dem ci xare moo xam dangeen a woyof wala dangeen diis mu ne buur yàlla de moo ñu digal ñu jóg dem ci xare benn xare amoon mu ne dañoo digal ñun mag ñeeg jeunes yi ñun ñépp la waxal ba pare mu ne jahizuni waajalal leen ma sama armée sama ngànnaay ak sama lépp bu ko defee ma daal di dem fekk xare bii ñu jëm doom yi ne ko doom yi ne ko ah baay yow yow yow yow xare nga ak yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yarxamukallah yal na la buur yàlla yërëm innaka qad ghazawta ala ahdi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa abi bakrin wa umar wa nahnu naghzu anka al an ñu ne ko a ah, baay bàyyil rekk ñun yow xare nga jamono yonent bi alayhi salaatu wasalaam xare jamonoy Seydina Abu Bakar xare say jamonoy Seydina Omar léegi nag bàyyil ñun ñun sa doom yi xare bii ñu taxawal la fa jarul ngay dem te nga mu bañ ne déedéet mu daldi dem xare ji boobu géej gi lañ jëloon ngir xare ji mu daldi génn àddina ci biir gaal yi gaal yi ñu waroon ngir xare ji ci la génn àddina trouvé wuñ nag fan lañ koy suul ndax ñu ngi ci biir géej gi ñuy xaar teer benn île walla fenn fu am suuf ngir ñu denc ba ni ñuy teere ci benn suuf ñu daldi ko fay denc moom Seydina Abu Talha Zayd ibn Sahl radiyallahu anhu wa arda am na nag euh, saret biñ la wax nii biñ la wax nii moom sanadam euh, bu wér la imaam al ibn Saad moo ko soloo raxmatullaahi aley kantaa kañ la génn àddina boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ cee wuute kañ la génn àddina dañ cee wuute ah moom imaam al-Waaqidi rahmatullah alayhi moom dane te loolu tamit waxam jooju la Ibn Numayr wax ak Yahya ibn Bukayr ak ñeneen ñu ne moom mu ngi génn àddina la 34 ginnaaw gàddaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam seydina Usmaan ibn Affaan ci xilaafaam moo ko jullee ci bi mu génnee àddina moom seydina Abu Talha am ñu ne déedéet pas la 34 mais la 32 la génn àddina ginnaaw gàddaay bi muy ñaari wax waaye kanta imaam abu zur'a ad-dimashqi rahmatullah alayhi moom dane déedéet dane moom dund na ginnaaw yonent bi alayhi salaatu wasalaam quarante ans après di yonent bi alayhi salaatu wasalaam génnee àddina dundaan na yeneen quarante ans kon dina ëpp l'an trente-cinq ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam l'an dix jàpp onze la génn àddina kon kon boo ci yokkee quarante loolu day nekk cinquante et voilà moo tax imaam alxaafiz ibn xajar bi mu indee wax yi ci al isaaba mu ne nag dafa mel ni imaam abu zur'a waxam ji mu ngi ko jële ci riwaaya seydina shu'bat ibn al xajjaaj bi mu jële ci seydina saabit mu jële ci seydina anas ibn malik radiyallahu anhu mu ne kaana abu talha la yasuumu ala ahdi rasulillah min ajli al ghazwi fa saama ba'dahu arba'iina sana la yuftiru illa yawma adha aw fitr moom imaam alxaafiz ibn xajar mu ne nag imaam abu zur'a dimashqi waxam ji dafa mel ni mu nga ko jële ci riwaaya bi seydna Shu'ba jële ci seydna thaabit mu jële ci seydna anas muy xadiis bu wér imaam al-Baghawi moo ko soloo ndax Shu'ba ibn al-Hajjaj jële ci seydna thaabit saabit jële ci sëriñam bi Seydina Anas mu ne Abu Talha de radiyallahu anhu jamono yonent bi alayhi salaatu wasallam doonul woon woor min ajlil ghazwi ndax xare yu bari yim doon fekk fu mu dégg xare ne dina ci da ciy topp yonent bi alayhi salaatu wasallam looloo taxoon doonul woon woor waaye mu ne fa saama ba'dahu arba'iina sana waaye ginnaaw bi yonent bi alayhi salaatu wasallam génnee àddina quarante woor laa yuftiru du dog illaa yawma adha aw fitr lu dul bésu tabaski ak bésu korite ci la doon dog lu dul loolu yeneen yëpp da koy woor loolu nag wuute na ak li yonent bi alayhi salaatu waxoon ne maa saama man saama dahr ne ki nga xam ne day woor continuellement sans interruption kooku wooru mu ne wooral ku woor dundam yépp muy woor nit koo xam ne jour yépp lay woor boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi dañ ne loolu nag ku bésu tabaski ak bésu korité ku ko woorul woor li des ci jour année bi yépp yow bokkoo ci xadis boobu ndax dog nga ndax dog nga tabaski mooy wooroo jour tabaski te wooroo jour korité loolu loon def moom Seydina Abu Talha kon mu ne looloo tax ñi ne Abu Zur'a ad-Dimashqi moom mu ngi jut rahmatullah alayhi dund na ba après yonent bi alayhi salaatu mu ne xam naa wax jooju nag foofu lu ko jële moo na imaam alxaafis ne kon ci kaw loolu mooy ne kon Abu Talha radiyallahu l'an cinquante la génn àddina aw sanata ihda wa xamsiin wala cinquante et mu ne te ci loolu moom la imaam al-Madaini daal di dogu ci taarixu Dimashq ne loolu noonu ci la l'an cinquante et un wala cinquante ci la génn àddina moom Seydina Abu Talha imaam al-Hafiz Ibn ne liy dëgëral loolu mooy li imaam Maalik solo ci Muwatta muy lu wér imaam at-Tirmidhi soloo ko moom it wéral ko mu ne muy nettali nettali boo xam ne dane Ubaydullah ibn Abdillah ibn Utba daxala ala abi talha mooy kooku noonu benn euh, njiit la woon ci gouverneur banu umayya yi dafa dugg ci abu talha après mu daal di wax xadiis boobu sayyidina imam alxaafis ne wa ubaydillah lam wala abi talha mu ne mu ne moom imaam alxaafis ibn xajar xadiis bii nekk ci muwatta imaam at-tirmidhi te mu wéral këne dafa dugg ci Ubaydillah Ubaydillah ibn Abdullah ibn Utba dafa dem dugg ci Abu Talha mooy seeti ko këram mu ne lii nag day wone ne ndax Ubaydillah bii ñu ne moo seeti woon moom fekkewul say jamonoy Seydina na loolu day wane kon Seydina Abu Talha kon yéex naa génn àddina contrairement li ñoom imaam al-Waaqidi wax kon ñu gis ne kon loolu la génn àddina ci bato fekk mu doon ci gaal ñu doon dem xare dañoo wër na keroog sept jours ay ayyamin sept jours ñuy wër fan lañ koy denc amuñu ko ba ni nga xam ne ci lañuy trouver ndax ci géej gi lañ ne woon benn île benn terre ñu daal ko fay suul te keroog biñ koy suul sept jours yi mu ci gaal gi yépp yaramam dara daal di ko ciy soppeeku moom seydina abu talha radiyallahu taala anhu wa ardaah wa anna bihi wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahu wa ma'waahu